fa yaqulu al-imaamu al-haafidu abu zakariyaa yahyaa ibnu sharaf an-nawawiyyu ad-dimashqiyyu ash-shaafi'iyyu rahimahu llaahu ta'aalaa fi kitaabihi riyaadu s-saalihiin min kalaami sayyidi l-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu s-salaati wa s-salaam في الباب السابع عشر بعد المئتين وعنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين متفق عليه wa haaza lafzul Buxaari rahimahullahi wa fi riwaayati Muslim rahmatullahi alayhi fa in ghumma alaykum fasuumu talaatiina yawman kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah mu ñu indi ci garab gi ñu nekk ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa ma'waahum wa maskanahum di ba léegi ñun kitaabul fadaa'il loolu bu ñu ko fàtte chapitre deux cent dix-sept baabu wujuubi sawmi ramadaan wa bayaani fadli as-siyaami wa maa yata'allaqu bihi ci suñu jotaay bi ñu génn gisoon nañ xadiis mille deux cent vingt mu ne woon wa anhu muy sayyidina Abu Hurayrata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala idaa jaa'a ramadaanu futihat abwaabul janna wa ghulliqat abwaabun naar wa suffidati shayaatiin walillahi alhamdu wal minna hadis boobu lañ gisoon am na yeneen jàngat yuñ fàtte woon bon euh, après bi ñuy jeexal lañ ko fàtte sax jàppoon nañ ne dinañ ko wax mooy euh, masala boo xam ne yàggoon nañ ko gis mooy ne Ramadan loolu kenn aayewu ko wax Ramadan waaw. wana imaamu Nawawi ci al-Minhaj mu ne fiihi dalilun waaw ida daxala ramadan bi yonent saa sala wax ak ida jaa ramadan ak ida kaana ramadan ci kàddu yi nga xam ne noonu la xadiis bi ñëwee lool dalil la tegtal la lil mazhab as-sahih ci mazhab bu wér bi al-mukhtar bi nga xam ne moom lañ tànn alladhi dhahaba ilayhi al-Bukhari wal muhaqqiqun bi nga xam ne imaamul Bukhari ci la jéngi jëm ak ñi xuutal mas'ala mi annahu yajuuzu an yuqaalu ramadan loolu yàgg nañ ko fi wax que ne possibilité ne Ramadan loolu mën naa nekk waaw min ghayri dhikri shahri bila karaha ci bu nga bañ a tudd euh, euh, euh, waxoon ne shahru Ramadan <laughs> ci loo xam ne benn ci biir amu ci voilà benn ci biir ci amul loolu waxoon nañ la ku mel ni Mujaahid moo ko doon wax waaw loolu benn ci biir ci amul ne boo man du kenn du wax Ramadan kese ah. il faut nga shahru Ramadan <laughs> waaw. mu ne wa fi hadhihi al mas'ala thalathatu madahib mu ne mas'ala bi am na ñetti jëmuwaay qaala ta'ifa dem benn mbooloo ci borom xam-xam yi ñu ne la yuqaalu ramadan ala infiradihi bi xaal kenn du wax ramadan di ko wéetal kese ci benn xaal nag ci xaal yi wa innama yuqaalu li ñuy wax mooy shahru ramadan weeru koor mu ne hada qawlu ashaabi malik lii nag mooy waxu euh, mbokki imaamu malik yi rahmatullah alayhi malik yi la lay wax mu ne wa za'ama haa'ulaa'i anna Ramadan ismun min asmaa'illah lii waxoon nañ la ko boobale fala yutlaqu ala ghayrihi illa bi qayliha ñu ne ñuy ñu ne ñoom dañu ne bon parce que Ramadan tur la ci turu yàlla yi loolu nañ la loolu dëgërul kon nag kenn du ko joyal noonu lu dul comme euh, nga daal di koy euh, am loo ko euh, shahru Ramadan yu mel noonu waaw <laughs> Eh? mu ne wa qaala aktharu ashaabina wa ibnul Baaqillaani mu ne nag kanta li ëpp ci suñu mbokk yi mooy Shaafi'i yi rahmatullah alayhim eh, ñoom loog waxuñu loolu voilà ñoom ak ki nga xamante ne mooy Ibn al eh, Baaqillaani <laughs> Ibn al Baaqillaani mooy kan Abu Bakr ah alqaadi Abu Bakr al-Baaqillaani hmm? uh, rahmatullahi alayhi uh, moom uh, année trois cent yi ay trois cent trois cent trente-huit la gane àddina génn àddina quatre cent quatre cent trois hmm? Abu Bakr al-Baaqillaani al-Basri rahimahullahu ta'ala nekkoon kilifaay Maaliki yi fële ca Basra bokk ci euh, mazhab mu bokk ci asha'ira yi euh, euh, moom moom mële mu ne moom moo tax mu ne ak ak ak ibnul Baqillaani voilà moom nag dafa wax ne moom moom ak ñun daal ñoo bokk <laughs> hmm? voilà dañ koy wax ibnul Baqillaani aw Abu Bakr Muhammad ibnu Tayyib ibnu Muhammad ibnu Ja'far ibnul Qaasim ñu xama ko bi al Baqillaani waaye dañ ko ibn al Baqillaani boo léegi ibn al Baqillaani du moom mii ab doomam moom mii la <laughs> voilà moom mii la ah nekkoon kilifaay Maliki yi foofule ca dëkk ba nga xam ne mooy Basora <laughs> ñu koy wax ah, Basra Basra léegi euh, euh, moom mu ne monta moom mooy ñun Malik Shafi'i lépp ci ñun ak moom moomee ci kilifaay maalikiyé yi foofule le alayhi in kaana ñu ne in kaana hunaalika qari hunaaka qarina bu dee am na loo xam ne luñ koy lëkkaleel la hmm? tasrifuhu ila shahri fala kara loo xam da koy yóbbu lu ci loo xam noo koy dindi ci weer lool amul luñ ci sib wa illaa waaye buru lool fa yukra mooy ñoom dañ ne shahr bi kese man nga bañ a wax shahr ramadan mais boo waxee loo xam dañ xam ne eh, yow loolu nga ci jublu loolu amul luy suy sib waaw comme boo nee xaalu comme comme boo fayu xaalu boo nee sum naa weer nañ weeru koor weer nañ koor ramadan ñu ne lool garaawul ak qum naa taxaw nañ guddi ramadan wa ramadan afdalul ashur ramadan kon eh, mu ne yooyu ñooñ garaawul wala karaha fi hada kulli wa in waaye eh, <laughs> li ñuy bañ daal mooy jaa a ramadan wa daxala ramadan mais loolu da gis ne hadith du lan wax ida jaa ramadan mooy ñoom loolu ñuy wax boobu la xadiis yi wax ida kaana ramadan ida jaa ramadan mooy loolu lépp dara dëgëru ci voilà mu ne wal mazhabu thalis imaamu Nawawi rahmatullah alayhi mu ne nag jëmuwaayu ñetteel bi mooy mazhabul Bukhari wal muhaqqiqin mooy jëmuwaayu jubluwaayu euh, al Bukhari al imaam borom saxiix bi ak xóotal masala annahu la karaahata la wax fi itlaaq ramadan bi qarinatin wa bi ghayri qarina wa haadha al mazhabu was sawaab wal mazhabaani al awwalaani faasidaani Imaam An-Nawawi mu ne lii Imaamul Buxaari yi wax ak ñi xóotal rahimahullah ñoom rahmatullah alayhim loolu mooy dëgg amul dara les ci sipla wax ci wax Ramadan moo xam daa am loo ko lëkkale wala lëkkale woo ko dara mu ne te lii mooy mazhab bi nga xam ne moo jukkantaa ñaari yiñ la ci njëkk a waxal yooyu yu yàqu lañu <laughs> waaw ndax naan dañoo sib dara innama tasbutu bi nahyi shar'i walam yasbut fiihi nahyi ba nga ne dayaa sib dara loolu sharia moo ko war saxal te loolu daraa ci saxul lu koy tere voilà kantaanaan wa qawlu minna ismin asma'illah ta'ala laysa bi sahih kantaanaan tur la ci tur yàlla yi kawe loolu dara da loolu wuyu fa yow ah kon nag loolu loolu daal leer na que loolu moom de toute façon euh, laysa bi d'erreur waaw loolu moom euh, daa leer naa ñu ko nag tey am na bon <laughs> yeneen masala yoo xam ne fàtte woon nañ ko ci parce que dañoo xawoon a pressé waaye yàlla baax na léegi tey nag ñu jël xadiis bii nga xam ne mooy bu mujj bi nga xam ne moom la fi al imaam nag daal di indi nag mooy mooy mooy bu mujj bi waaw mooy dernier xadiis mu ne muy xadiis mille mil cent vingt un mu ne wa anhu ba léegi mu ngi koy jël Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa mu ne anna rasuulallahi ken ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ah suumu li ru'yati suumu woor leen li ru'yatihi mooy weeru koor lay wax li ru'yatihi fekk ndax da ngeen a gis weer wa aftiru te dee leen dog mooy jeexal weeru koor gi ngir dugg ci koriti li ru'yati fekk da ngeen a gisa ah, weer fa in rubbiya alaykum bu dee dafa nëbbu ci yéen ba wa am lu tax manu ngeen koo gis soo dox seen digganteeg moom fa akmilu iddata sha'bana thalathin mooy na ngeen matal limu Shaaban nga mun a mat trente waaw mooy bu leen bu leen ñëw di korite alors que yéen gisu ngeen weer wi ah. mun a muttafaqun alayhi loolu mooy na ngeen matal limu Ramadan bi trente dooru dugg ci Shaaban loolu la mais Shaaban kenn du ko nekkul moom ngay wor noonu <laughs> voilà loolu daa war a nekk loo xam ne lu clair la ci bopp ku nekk kon li nga xamante ne ni nag ci la al imam waxe yi mu ne ha wa hada lii nag lafdul Bukhari mu ne lii mooy kaddu yi nga xamante ne nii la ko al imamu Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bazdizba <laughs> wala nga ne ibn Bardizba al-Ju'fi al-Bukhari amirul mu'minin di jiitu way ngëm yàlla yi moom imaamul Buxaari ci wàllu xadiis noonu la ko solo nii la ko moom kàddool mu ne wa fii riwaayatin li muslim mu ne kantaan yi nga xamante ni imaamu muslim moom noonu la ko solowee dane fa in ghumma aleykum bu dee dafa nëbbu ci yéen am lu la xam ne ay niir ay nuages yu tax mënu ngeen a gis weer wi wala ñàkk leer bu boobaa fa suumu na woor salaasiina yawma na ngeen weer fanweeri fan waaw akbar kon mu mat sëkk mu ngi noonu léegi laaj bu njëkk bi kon mooy est-ce ñoom ñii dongo ko solo ñu ne la déedéet déedéet summa déedéet hadith bi al imam seen sëriñ al imaamu ahmad ibnu muhammad eh, ibnu hanbal daal dina koy indi ci bi na ko al imaamu at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi al-imaamu an-Nasaa'i naka noonu al-imaamu Ibnu Maajah al-Qazwiini rahmatullahi ala al-jamii' al-imaamu al-Bukhaari bu dee version bi ma yor ci Riyaadu kayit bi xadis yi ni ñu numéroté na mooy xadis yi du loolu waaw ne boo demee ci sax imaamul Buxaari yi mooy xadis mille neuf cent xadis mille neuf cent da dul xadisu Seydina Abu Hurayra xadisu Ibnu Umar dëgg la ci même chose lay wax mais da dul loolu voilà lool ku yor loo xam ne noonu lañ ko bindee xamal ne ñoon dañoo juum hadith bi mille neuf cent neuf la voilà hadithu mawlana Abu Hurayrata ci sahih imaamul Bukhari égal hadith mille neuf cent neuf te benn yoon kese la ko di indiwaatu ko du mil boo demee mil neuf cent di nga dem fekk fa benn hadith Ibn Umar nga ne ah waaw loolu njuumte la mais garaawul ça arrive loolu mooy wane ne ñii nit lañ voilà kon nag kitaabu sawmi baabu qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam idha ra'aytumul hilala fasuumu ah noonu la ko al imaamu foofu la ko indi mu ne haddathana Adamu mu ne nettali nañu Adam bi Adam ibn Abi Iyas Abdurrahman ah Abul Hasan al-Asqalani al-Marwazi at-Tamimi mawlahum al-Baghdadi génn àddina la 220 rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Shu'batu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 sami'tu Aba Hurayrata mu ne dégg naa Seydina Abu Hurayra mawlaana ad-Dawsiyu haafizu sahaabati radiyallahu ta'ala anhum yaquulu génn àddina li gën a siiw li gën a dëgër la cinquante-neuf yaquulu mu naan qaala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam aw qaala qaala Abul Qaasim dana yonent saa sallam nee na ki ñu solo wala dane Abul Qaasim sallallahu alayhi wa sallam ñaar yooyu benn la ci wax dane suumu li ru'yatihi hmm? wa aftiru li ru'yatihi fa in ghubbiya alaykum fa akmilu iddata sha'bana thalathin ñii la wal imaamu al-Bukhari yu ndikanta al-imaamu Muslim ibnul Hajjaaj rahmatullahi alayhi moom mu ngi ko di ci kitaabu siyaam baabu wujuubi sawmi ramadaan li ru'yatil hilaal foofu indi ci ay version yoo xam ne nekk nañu lu bari mais wa fi riwaayatin li muslim fa in ghumma alaykum boobu la ñuy xool fa suumu thalathina yawma te moom laal imaamu daal di njëkkee indi bi mu indee hadith ibnu Umar yi la njëkkee imaam muslim après daal liggéey ciy teg hadith yi nga xam ne ñooy Abu Hurayra comme noonu lañ la sëriñam Imaam al-Bukhari doxale woon mu ne haddathana Yahya ibn Yahya mu ne nettali nañu Yahya ibn Yahya di rayhanatu Naysabur mooy xet bu neex mooy parfum bu neex bi doon gilli de tout Naysabur voilà <laughs> ay nit dina nekk parfum ñu ne la lool mooy wane mbaaxam day wane ne ak mbaaxam ak sellam dafa dajoon ñëpp ba bilaadu Xuraasaan fële ca Naysabur ci bilaadu Xuraasaan ah, le Khorasan <laughs> ah moom ak mbaaxam dafa dajoon ñépp waaw tànkam mu ngi fi foofu ñépp waaw ak yiiw ak yiiw mooy li nga xamante ne nii moo fa doon jëli waaw muy Yahya ibn Yahya ibn Bakr ibn Abdurrahman ibn Yahya ibn Hammad at-Tamimi al-Hanzali Abu Zakariya an-Naysaburi génn àddina la 226 rahmatullahi alayhi qala axbarana Ibrahim ibn Sa'd moom nag imaam Muslim lu bari bu jëlee ci moom ci Muwatta la doon jëlee mais tey ci keneen la jëlee muy Ibrahim ibn Sa'd muy Ibrahim ibn Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Awf al-Qurashi az-Zuhri surtout ibn Abdurrahman ibn Awf Abu Ishaq al-Madani rahmatullah al Baghdadi yu génn àddina 182 ci wute bu ci am rahmanullah alayhi an ibn Shihab mu jëlu ko ci mbokkam di ibn Shihab di Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab ibn Abdillah ibn al-Harith ibn Zuhrata ibn Kilab ibn Murrata ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi az-Zuhri muy imam az-Zuhri génn àddina la 125 rahmatullahi alayhi an Sa'id ibn al-Musayyib mu jëla ko ci sëriñam di Sa'id ibn al-Musayyib ibn Hazn ibn Abi Wahb ibn Amr ibn A'id ibn Imran ibn Makhzum al-Qurashi al-Makhzumi Abu Muhammad kii mooy mooy mooy kilifaay taabi'i yépp waaw waaw taabi'i mooy taalibey saxaaba yi buñ la laajee kan moo ci gën a màgg na la njariñam gën a xeet wi ci xam-xamam gën a tas mooy kii Sa'id ibn al-Musayyib Allah ibn xasan nga xam ne dafa déglu benn ci jàkka ji jàkka yoon saa saam Seydina Omar def benn discours mu nekk am ay huit ans mokkal discours bi da ko dégg rek mokkal lépp Allahu akbar <laughs> baayam saxaaba la woon <laughs> waaw Musayyib waaw Musayyib <laughs> ñoom ñoo ñëw yeneen ne ko yow eh, eh, eh, doo soppi sa tur bi dama ko ah man nag yeneen saa salaam c'est man problème bi mooy soppi tur bu ma saa bàyyi tudd loolu mooy problème bi quoi yeneen saa salaam ne ko garaaw <laughs> bàyyi koog noonu mais nee moo tax ñun suñu kër mais ay problème kese lañ dëkk waaye ñun daal problème bu ñu dugg ba ji ba jàpp ne lii problème bi pare nañ ci beneen ñëw dañu adresse <laughs> voilà <laughs> nga alxasan <laughs> Hasan Musayyib <laughs> Musayyib ibn Hasan xam nga Musayyib mooy ku ñu bërgal ah mooy ku bërgale Musayyab mooy ku ñu bërg mooy ku ñu bërgal Musayyib mooy kuy bërgale moo tax bëgguloon lool da doon wax ne déet mu moom moom da doon bañ ñu ne ko Musayyab voilà moo tax kullu musayyabin fa bil fath siwa abu sa'id siwa abu sa'idin moo tax loolu imaam as-Suyuti ni ko ne bépp koo dégg ci hadith yi nga gis Musayyib moom Musayyab la ba mu def Abu Sa'id moom Musayyib la muy <laughs> moom mii di di di eh, Sa'id ibn al-Musayyib di Abu Muhammad eh, eh, siwa <laughs> moom mii la moom daal mooy sayyidu taabi'iin hmm? mooy sangu taabi'iin yi ci wàllu xam-xamam bu yaatu moo tax mursalam moom bu waxee Euh, ne yonent saa salaam nee na boobu mooy bi gën a wér imaamu Shafi'i li muy bañ mursal mursal mursal yi boosal moom nangu na ko quoi <laughs> waaw moom nangu na ne non moom moom bu dee moom nag ah non kooku parce que dañoo topp lépp loo xam nee na daa am daa am na fu mu dem voilà waaw am na fu leer <laughs> kooku mooy sangu mais nag wëy su moo gën waaw xam nga loolu moom la gaa yi dul ràññee léeg-léeg kii moo gën ak kii moo ëpp njariñ ci xeet wi. waaw Uways parce que saa salaam moo ne xay xay ki gën ci kaabe yi mooy Uways waaw mooy Uways al-Qarani <laughs> Uways boo gisoon nañ fi xadiisam <laughs> te say yore saa salaam ne woon ñoom Seydina Omar ñoom Seydina Ali radiyallahu bu ngeen ko gisee kooku yaman la mu ngi yaman yaman la nekk. li ko teree ñëw ci man mooy yaayam la yaayam moo feebar yaayam la doon toppatoo léegi moo mage quoi. mu koy toppatoo bu ne bu ngeen ko gisee na ngeen ko ñaana na ngeen wax mu ñaana leen jéggal seen borom ba ko Seydina Omar ak Seydina Ali gisee radiyallahu anhu dañ koo laaj eh, ne ko euh, Seydina Omar moo def enquête bi xilaafa Seydina Omar ba mu gisee gaa yi jóge Yaman mu laaj leen yéen fu ngeen jóge ñu koy wax ci xarat waaw di ko ba muy ci yéen kuñ naan Uways gaa yi ah mooy waa ji nga xam ne kenn faalewu ko ko wax kooku moo gën a ñàkk solo ci suñ biir mooy ba joxuñ ko woon benn yitte Seydina Omar <laughs> day woolo daal na ko yow yaay Uways mu ne ko waaw lii doon nangam nangam wax li yore saa saa waxoon yëpp mun ne waaw raj siiñ yëpp mu a waaw mu ne ko léegi damaa bëgg nga ñaanal ma njéggal ndax loolu la yore saa saa waxoon. léegi mun naan ko ay suba góob ma bindal la dara loo xam ne di la yoral say kii mu ne déedéet mu dem Irak <laughs> wax ko ci <laughs> dégg waxoon nañ la li nga xam ne taabiin bi daa dem. dajeeg Seydina Omar radiyallahu anhu ca ajja Seydina Omar di ko laaj ne ko foo jóge mu ne Basra fële ca Irak mu ne ana ana ana Uways léegi nag Seydina Omar bi mu waxee ci la waa ji xam kon kooku noonu la màgg ba xalifa bi di ko laaj ba pare di laaj ay mbiram ak yooyu di wax ay mbiram yu kii gars yi biñ demee waajamam delloo mu dem ci moom ñëw ci Uways naan ko Uways damaa bëgg nga ñaanal mu jàg ne ko yow da ngaa gis Omar ah. da ngaa gis da ngaa dajeeg Omar mu ne ko waaw <laughs> Uways riir <laughs> ñaanal ko daal di dem voilà waaw kay <laughs> kon Sa'id ibn al-Musayyib eh, eh, eh, ibn Hazan voilà parce que baayam liñ doon wax sànq baayam dafa ñëw biñ tuub see soo yor saa saa dara ne yéen yow sa tur bi doo ko soppi <laughs> mu ne man nag problème bi yone saa saa mooy ah tur bu ma saa baay joxoon loolu day wane ne soppi turam boobu mu amoon soppi ko du lu xaraam waaw parce bu loolu lu xaraam la yeneen saa saa du bàyyi muy am suwaa yooyu. mais am na tur yoo xam ne dañ koy soppi Abdou Shams jaamu jant bi moom loolu dañ koy soppi ban mooy fii jaamu jant ah waaw yow yëfi caaxaan yooyu mooy lan alors que xasan mooy tristesse waaw malheur malheur c'est pas tur bu baax parce que loolu day gaafalaate tur la bu baaxul quoi waaw <laughs> waaw léegi nee na bàyyam bon bàyyam gardé léegi nag bon nee nañ moo tax it tur bi dañoo topp ah ñun suñu kër tristesse kese fa am. <laughs> ñun daal problème bu ñu dugg bañ naan pare nañ ci beneen nañu tël voilà ah saa bàyyee ba ñoo na saa moo tax it <laughs> moo tax euh, sëñ Touba naan radiyallahu anhu sëñ Touba mu ne kii eh, eh, Abu li ko alak mooy turam bi <laughs> turam bi bokk na ci li nga xam ne moo ko alak waa maa xàllaa wayow raa iya non mii miya bi la ko doon wax Abu voilà <laughs> moo tax nekk fi naan noonu euh, euh, noo tudde baax na wa sekk <laughs> sekk na na xam naa rek daa meroon quoi sa sekk mel na mu mu mi nga xam ne amoon na solo ci réew ma <laughs> rahimahullah ba booro ah mu naan gaay bam na nax naan non waa yow boo amee sa doom bu la neexee tudde ko kaña ma ne ah déet sekk nag kaña nag moom day day <laughs> kaña moom day xaw a ñàng ko <laughs> baal gaa yi ñu tuddee <laughs> voilà baal baal gaa yi rek ñu tudde li nga xamante ne ni mooy leneen quoi lu gën ay ki yooyu moom day xaw a ñàng wala njugub yooyu moom bu ko tuddee sa doom nag loolu day xaw a garaaw wallahu taala alam kon Sa'id ibn al-Musayyib ah an kon az-Zuhri ay min Shihab jële ko ci Sa'id ibn al-Musayyib an Abi Hurayrata mu jëlee ko ci Abu Hurayra mawlana Dawsi yu génn àddina li gën a wér cent la cinquante neuf ci xilaafa ala xilaafati mawlana Muawiya loolu moom radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa idaa ra'aytumul hilaala fasuumu wa idaa ra'aytumuuhu fa aftiru fa in ghumma alaykum fasuumu thalaathiina layla lii la doon wax yawman yawman moom la doon wax fa in ghumma alaykum wa fii riwaayatil muslim fa in ghumma alaykum fasuumu thalaathiina yawman bu dee daa nëbbu ci yéen nag na ngeen woor li nga xamante ne mooy fanweeri fan. léegi kon hadis bi taxrij baa ngi nii ñii la ko al imaamaani al jabalaani al sheykhaani al imaam al Buxaari ak al imaamu Muslim Abul Husayn rahmatullahi alayhima daal di indi léegi ana lan bu ginnaaw njëkk njàngat boobu ana ban mooy lëkkaaleem ak suñu bunt bi dañ naan la lëkkaaleem leer na suñu bunt bi day wax eh, li nga xam ne mooy wujubi sawmi Ramadan wu waruk weeru weeru koor léegi nag mu lay wee indil dernier hadis ne nag attention de xam nga war gi indiloo fii hadis parce que ne bunt ba romboon waxoon na lool. Abdullah léegi nag mu lay wax ne wax la ngëneel yi indi la ngëneel yi ci jotaay yi ñu génn yëpp mu ne la attention Ramadan nag du yaay toog nu la neexee nga ne tay la Ramadan wala suba la weeru koor ji korite gi loolu du yaa koy décider noonu ah, ah non yeneen saa sam wax nañu nan la ñu koy xame te loolu ñépp ci yem <laughs> ñépp ci yem nga nekk kaw kaw nga nekk ci ville bi nga nekk citadin nga nekk jamono joo mën a dund ci kaw su baa dinay tukki loolu ñépp a ci yem mooy gis nga asamaan si ñun ñëpp la tiim <laughs> jant beeg weer wi ñun ñëpp la tiim waaw te amul ñoo xam ne dañ naan ñooy caste bi nga xamante ne nii ñoom ñoo mën a gis weer beneen caste bi ñoom mënuñoo gis weer beneen caste bi mënuñoo gis weer caste bi wala ñoom ñooy kilifa yi ñoom rek te war a mën a gis weer xam nga weer nag affaire kilifa yi la da xam ne nag les kilifa. nangam loolu yëpp dara ci amul mooy ñépp ci yem ñi ko baykat bi mën a gisee noonu la ko ingénieur bi toog fee baykat bi nga xam ne ingénieur di ko gis ak ki nga xam ne dara da koo doon ne ci ay baayam ak ay maamam ak euh, UDB ki nga xam ne président la ki nga xamante ne euh, ouvrier la ñoom ñépp ci yem. mbir mi moom mu ngi ci kaw asamaan si ci weer wi la tegu mun a xamal na nag attention Ramadan li muy bari bari doole nag ak ak ak ak ngëneel yëpp. bul ñëw rek di tata ne di seet benn weer bu la neex wala laata muy ñëw nga ne bon nañ def lii moo gën a wóor wala nàngama ci nàngam déedéet mu ne leen saa sam nañu wax ju leer suumu ramadaan na ngeen ko woor li ru'yati fekk da a gis weer wa aftiru bu ngeen ñëwee ba koy jeexal tamit ngir dugg ci weeru koy gi li ru'yati na fekk dangeen a gis ah fa in ghubbiya alaykum bu dee nag dafa nëbb ci yéen parce que ay nuages ñoo fi nekk kenn mënu koo gis ah. fa atmilu nangeen ngeen matal iddata sha'bana salasin yéen a ngi nekk ci biir weer wi matal leen ah mooy baraxlu manan lan kii mooy sha'ban mooy baraxlu voilà mooy weer wi jiitu koor gi boobu na ngeen ko matal salaasina voilà boobu sànq lu ma doon wax kori gi non du kori gi shawwal mooy lii dugub weer wi lay wax yow bur dugub weer wi woor leen bu ngeen ko gisee bu ngeen ko gisul moo am ay nuages gisu ngeen sa saabaan bi ngeen nekk muy weer wi jiitu koor gi fekk vingt-neuvième guddi la ñuy jox la ñuy xool ci guddi gi ci la ñuy xool ndax weer wi feeñ na bu feeñee suba ñu woor bu feeñul nag mu ne mataleen saabaan na mat trente waaw fa akmilu iddata saabaan salaasi na mat trente léegi riwaay imaamul muslim bi ne fa in ghumma alaykum bu dee dafa nëbbu ci yéen fa suumu salaasiina laylan loolu salaasiina man loolu mooy ci biir koor gi bii la bi muy wax ne Shaaban mooy laata ngeen dugg ci koor gi bu dee daa may nuage gisu ngeen bu leen anticiper ne ah non li a wóor nañ jàpp rek ne suba mooy Ramadan quoi ndax affaire yi wóorul bu ñu ah yooyu non nañ def lu déedéet bu boobaa da la Shaaban boobu ay dara Shaaban fa akmilu iddata Sha'ban Sha'ban bi ngeen nekk balax lu xaw ma na ma matal leen ko trente waaw bu fi kenn woor suba wala léegi nag da riwaay Imaam Muslim bi yéen ngi ci biir koor gi nii seen tukka waru weeru Shawwal mooy weeru koor yi bu dee dafa nëbbu vingt-neuvième guddi ngeen ñëw xool gisu ngeen affaire yi mu am ay lëndëm ak ay nuages ak lool gisu ngeen mu ne nag fa suumu na ngeen woor salaas yii na yow man fanweer trente bés jeexulam jeex jeex na kay léegi hadis bi kon lool mooy lëkkaaleem bi ñu xamal ne nag du au pifo pif la ñuy tànne weeru koor euh, di xalaat ni nga xam ne mooy daal man ni ma ko jàppee ni ma ko sentir rek ni ma ko yaakaar rek après ma daal di ko fay dóor loolu boo ko fa dóoree doo am dara ah. dafa war a nekk ci lu leer loolu moo tax al imaam an-Nawawi rahimahullah mu ne ah, lii nii surtout maanaa yi nga xam ne ndax dafa ñëwee ci ay expression yoo xam ne yu bari la ah fa in ughmiya alaykum ñëwee na noonu ci riwaay imam Sayyidina Ibn Umar yi par exemple fa in ughmiya alaykum ay mooy ghuttiya wa sutira awwaluhu wa akhiru mooy mu lëndëm ci yéen ba weer wi am na lu dox ak seen diggante mënu ngeen koo gis waaw ah loolu bu amee loolu la yeneen saa saam di wax waaw bu lool amee am na xummiya am na xubbiya am na xuttiya am na ughtiya am na ughmiya ughmiya aleykum yooyu yëpp am na loolu yëpp bu amee loolu yëpp bu amee nangeen def lii na ngeen def lii hein kon am na ughmiya ghummiya loolu am na ghumma fayin ghumma loolu tamit am na waaw kon buñ nee xaamati samaa'u taghimu ghaymuma voilà mooy nëbbu na léegi euh, mu am ghabiya euh, am na ghubiya am na ghabiya comme biñ am fii mooy bu nëbboo rek voilà kon nag loolee yii nii yépp nag lan lay wane que ne mooy bu nëbbu gi bu amee nga xam ne mooy affaire bi gisu ngeen voilà affaire bi daal gisu ngeen